ibn abdilwahid ibn ali ibn surur almaqdisi rahimahullahu taala fi kitabihi umdatul ahkam min kalami xayril anami alayhi afdalu salati wassalam fi kitabul hudud babu haddi sariqa an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qata'a fi mijannin qiimatuhu wa fi lafdin samanuhu salaasatu daraahim qaala al-imaamu Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala muy wax ci bunt bi nga xam ne mooy waxoon nañ la fii nii ñaari bunt kese la def ci téere bi buntu bi ci njëkk nag mooy numéro cinquante sept depuis bi ñu tàmbalee téere bi lekk ba léegi di juróom fukkeelu buntu ak juróom ñaar kon mu ne muy baabu buntu haddi pen daanu haddi sariqa mooy nit ki bu fabee sàcc loo xamante ne nii mooy daa sàcc léegi nag pen ba nga xamante ne nii moom moo ko war a dal bu boobaa loolu la lañ ko war a teg loolu la mooy li nga xamante ne nii mooy xaddu sariqa kon nag ban ban daan la lool mooy xadd mooy benn voilà léegi nag bii xam nga bii wute na qisaas xadd moom moom lañ waxoon waxoon nañ ko bi ñuy tàmbale kene moom daa am loo xamante ne nii suñu borom danaan ku def lii jël leen lu toll nii ci daan ngeen teg ko ko alors que fi ñu jóge woon ci qisaas bi hein foofu moom loolu leeraloon nañu ko sax voilà jarul ñu ci ñëwaat dem voilà bañ ne ci kitaabu qisaas am na lees ci waxoon waxoon nañ ko sax ci su kii alxudud nii kon nag ñu jàll mu ne baabu kon bundu haddi sariqa li nga xamante ne nii mooy daan mooy pen bi nga xam ne moom la ñu teg ak càcc voilà léegi nag muy tàmbali hadis liñ ci njëkk a wax mooy hadis trois cent cinquante six ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn mu ne kon Abdillah ngi koy jële ci mawlaana bi Abdallah di doomi Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya keneenante bi sallallahu alayhi wa sallama qata'a daal dinay <clears throat> dagg min mijannin dagg na loxob sàcc ci te la ko waraloon fii mijannin ci loo xamante ne bouclier la woon ab tourse la bu mooy li nga xam ne moom la ñuy fegoo ci xare yi nga xamante ne nii xeex xarekat bi da yor ngir man di fegoo di man di protéger boppam ci flèche yeeg xeej yi nga xamante ne mooy du jam jamu jaas yeeg dóor dóoru jaas yi lu to loolu nag ah bouclier loolu nag moom dagg na ci loxo yoo xamante ne qiimatuhu mooy la nga xamante ne nii mooy hmm, <coughs> boo ko boo ko xaymaa la nga xamante ne nii moom moom moom moom moom bouclier boo bële boo ko xaymaa muy moo ko xaymaa wa fi mu ne nekk na ci ab ab kaddu ci xadiis bi samanuhu njëgam voilà qiima ak saman am na benn wute voilà am na wute loolu ko dem ci sara yi gina gina gina leer salasatu darahim ñetti dërëm la woon muy dërëm yi nga xam ne nag waxoon nañ la du suñu dërëm yi kon nag al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax muy wax li nga xamante ne nii mooy wax xadiis bi nga xam ne mooy bu ñetti téeméer bi ak juróom fukk ak juróom ñaar muy trois cent cinquante sept mu ne wa an Aïsata radiyallahu ta'ala anha annaha sami'at rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul tuqta'u al-yadu fi rub'i dinarin fa sa'idan kon al imaamu Abdul Ghani muy wax ci hadis bi mu ne waan Aisha mu ngi koy jële ci suñu yaay ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa ardaaha annaha kama moom de sami'at dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne tuqta'u dees nañu dog dees nañu dagg al yadu li nga xam ne mooy loxo buñ ne daggub loxo nag loxo bi mooy fi nga xam ne ci fii Eh? fi ñuy takk ki fi jigéen ji di takk eh, lam voilà mooy foofu noonu foofu la loxo boobu nga xam ne tenk yi jëm ci kaw noonu voilà foofu la noonu eh? loolu la ñuy dagg waaye tekkiwul ne damay dañuy dagg ba ca ca mbagg ma xam nga loolu lépp loxo lu tudd waaye waxuñu foofu de fiñ la jëkk a wax léegi la mu ne toog taw dees nañu dog dees nañu daggal yadu loxo sàcc bi bien sûr moom la ci jubboo fiiro bon dinaar ci loo xamante ne nii mooy <clears throat> benn ci ñeenti diinaar mooy benn diinaar boo ko jëlee xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj ba muy un quart lépp koo xam ne dafa sàcc lu tolloog un quart hmm, ci diinaar yow kooku dañ ci dagg loxo fa saa daa jëm kaw de diinaar nag bon am na ci boroom xam-xamu léegi ñuy wax bon boo xoolee côté euro bi ay côté en environ cent cinquante wala jàpp deux cents euros bu dee loolu la par exemple bu ñu nee deux cents euros la kon mooy bu ma jëlee deux cents euros xaaj ko ñeenti xaaj léegi nag war damay am juróom bu ko muy cinquante am cinquante am cinquante am cinquante léegi nag bu ñu nee rubu' dinar un quart ñeent yooyu mooy benn di voilà ku sàcc lu toll ni cinquante euros léegi lu jëm noonu kooku des ci dagg loxoom façon yi daa jëm kaw kon nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent cinquante huit ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wa an Aïshata radiyallahu taala anha wa ardaaha anna Qurayshan ahammahum sha'nul Makhzuumiyyati allatii saraqat faqaaluu man yukallimu fiha rasula allahi sala allahu alayhi wasallam fa qaalu waman yajtari'u alayhi illaa usaamatu bnu zaydin hibbu rasulillahi sala allahu alayhi wasallam fakallamahu usaamatu radiya allahu anhu faqaala sala allahu alayhi wasallam atashfa'u fi haddin min huduudillah summa qaama faxtataba faqaala innamaa ahlaka allaziina min qablikum annahum kaanuu idaa saraqa fiihimu shariifu tarakuuhu wa idaa saraqa fiihimu daciifu aqaamuu calayhi alhadd wa aymu llaah law anna faatimata binta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat laqatactu yadahaa wa fii lafdin qaalat kaanat imra'a kaanat imra'atan tasta'iru al-mataa'a wa tajhaduhu fa amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qat'i yadihaa kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy wax fii ci xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bii mu def ci baabu haddi sariqa laata muy dugg ci beneen buntu mu ne kon nag waan Aysata mu ngi jële ci sayyidatu Aysa min jële woon xadis bi jiitu radiyallahu anha anna quraysan mu ne waa quraysh de di waa makka de ahammahum da leen a yitteel lool daal di leen préoccupé sha'nul maxzumiya mbiru ndaw sa nga xam ne jigéen la goo xamante ne nii mu ngi bokkoon ci waa banu maxzum nekkoon néeg bu mag ci waasow arab yi ci waasow waa quraysh nekkoon ah benn batn la woon min boo xamante ne nii ah biir bu bu mag sax ci waa waasow mag ci waa waa quraysh ñoo ñële ci seen tribu ba léegi nag am néeg la woon bu mag di waa banu maxzum ndaw si nag ci ñoom la bokkoon ah, te saxaaba yu bari ci ñoom ñii lañ bokk waa banu maxzum ñii <coughs> radiyallahu anhum comme ñoom al arqam ibn abil arqam radiyallahu anhu wa ardaah waaye kàccoor bu mag bi foofu la bokk muy Abu Jahlin léegi nag mooy ñoom nag ñooy seen waaso woowu daa daye da leen waa Quraysh ñoom ñépp oh da leen dikk da leen daal yu yitteel lool biru ndaw sa nga xamante ne nii allati ba nga xam ne saraqat dafa sàcc dafa jël loo xam ne moomu ko léegi nag fa qaalu léegi nag ah waa Quraysh biñ nekkee ci mbir moomu daal eh, mu yitteel leen lool ndax xam ne ah yonent bi alayhi salaam moom kenn manu ah dina dina <laughs> fu ko yëgee de moom atte bi yàlla bi lay dawal ci kawam te mooy dañuy dagg loxoom ha te ndaw si mooy yaa fi mbokk ci Quraysh ñoo ñuy kilifa lañ de léegi nag fa qaamu fa qaalu ñu ne waaw mais man yu kallamu ñoom quoi si biñ nee di xalaat ci loolu li mu yitteel loon lool waaye ñuy uteel xool nag ay solution nan daal la ñuy fexee baab yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne man ana kenn yukallimu fiha mooy wax ak au sujet ndaw si suñu mbokk nii waay waay ko dal lii mu def nii kan mooy ciy dem wax ak yonent bi alayhi rasulallahi man yukallimu kan mooy dem wax ak fiihaa ci mbir mi rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu léegi nag bon ñu trouvé solution ne ah gars yi biñ waxee lool ñu ne ah, wa man yajtari alayhi kan moo ko ñeme kan moo ñeme dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ak moom ci lu mel nii illaa kudu Usaama ibn Zayd <coughs> di Usaama di doomi Zayd gisoon nañ ko fer fan yee ci xabaaru <coughs> Mujazziz eh, ci mbiru Mujazziz al bi nga xam ne xaa'if law <coughs> da doon xool ay trace loolu gisoon nañu ko muy Seydina Usaama di doomi Zayd ibn Haarisa ñu ne kenn da koo ñeme ko moom moom rek moo ko ñemee dem wax ci moom de moom mi nga xam ne xibbu rasulillah mooy soppeet ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñu leen gisi sayyidina Usaama radiyallahu anhu ngir mu dem wax ak yonent bi alayhi salatu wassalam léegi nag mu dem fa kallamahu wax ak yonent bi alayhi salatu wassalam kan Usaamatu sayyidina Usaama léegi nag du ngir <laughs> wax ko yeneen tubaab saa sam comprendre ne ñii liñ bëgg mooy ñu ñuy xoole daal ba nëpp nëppal ten bi comme niñ ko xamee rek voilà kilifa la wala kii eh, ndombal tànk la doomu ministre la doomu procureur la wala kii askan wi mu bokk waa kërug wilaaya boo gële waaye yow ñooñu buñ leen naree teg lii ten bi ci mbool ñépp di gis loolu dina ñaaw ci seenu der façon yu mel noonu rek léegi nag fa kallamahu Usaama sayyidina Usaama radiyallahu anhu wax ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko atashfa'u fii haddin min huduudillah ne ko ndax da ngay def intervention intercession ngir bëgg nit koo xamante ne nii fii lan nga koy def di ñaan ñu daal di jéggal koo xamante ne fii haddin loo xam ne ci benn daan min huduudillahi ci daan yi nga xam ne bo bi tabaaraka wa moo ko teg ndax da ngay def intercession ci loo xam ne pen la bu yàlla teg ne ku def lii na ngeen ko teg. am koo xam ne da koo def ñu war ko koo teg yow nga ñëw di ñaan njekk liñ naan njekk tuddul njekk voilà ndax da ngay ut la loo xamante ne nii ngir ñu jéggal ah di fexe daal ñu bañ a jàllale li nga xamante ne benn ci ah yi nga xam ne moom la borom bi teg summa qaam ginnaaw gi yonent bi alayhi salatu wasalaam jóg faxtataba mu daal di xutba nit ñi fa qaala mu ne innama ra alayhi salatu wasalaam dëgg-dëgg ahlaka li nga xam ne moo alakoon na ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jiitu woon lii la annahum kana ñoom kaanu nekkoon nañ ida saraqa fihim ash-sharifu tarakuhu bu dee ne koo xamante ne nii liñ naan ci high class bi dafa bokk ci ñi nga xam ne ku tedd la fa nga xam ne ci société ba comme liñ waxoon rek moo xam ah mooy ci côté diine ji wala aada ji wala politique bi wala yu mel noonu yëpp mooy ne moom kilifa la ci wala rek ci wàllu askan wi jàpp moom ñoom seenu askan bokk nañu ko gën a tedd mooy façon yooyu yëpp ak koo xamante ne boroomu alal laak boroomi ndomboy tànk ñooñu daal ñooñ ñooy ak sharif kaanu nekkoon nañ ñi ñu fi jiitu woon ida saraka bu ma soona sàcc ma sa toje fii him seen biir ak sharifu ki nga xamante ne nii moom dafa tedd fa ñoom tarakuhu dañ koy bax moom daal dinañ fexe ba loi bi moom de toute façon lu mu wax mais daan yoon lii la wax duñ ko ko teg voilà léegi nag parce que bon ki mu doon la ko waa sharif la ko waa wa iza saraka waaye nag bu sàccee bu daal dee fii fiihim ci seen biir ad-da'ifu koo xamante ne nii ku néew doole la man naa bokk sax ci shurafa yi waaye moom bon mooy gaa surtout bu dee léegi moom gaa mooy <laughs> boo amul alal moom mooy amoo tous mais bii ñu jiitu la woon mooy ñi nga xam ne daal daal ci classe bi daal ñoom ñoom nekkuñ ca kaw daal ñoom daal mooy baas baas ba baas classe yeeg façon yi nga xam ne les les les sans nom ak les sans prénom ak façon yooyu nga xam ne seen sant yi tax na gars yi jàpp ne ñoom moom du ñu dara wala boog dese na ñoo tekki ci dëkk bi waaw ah, ci réew mi bu dee moom ku doya la waaw moom moo jël moom aqaamu alayhi al hadd hmm, gaaw nag di ko teg li nga xamante ne mooy daan ba nga xam ne moom la seen loyer la moom la yoon wax léegi nag bi jaay ne fii mu ne ils son ils sont intransigeants quoi voilà ñoom moom moom moom doxal yoon kese quoi léegi nag xam nga ne ñaari dëng na waaw mu ne nag yonent bi alayhi salaam nettali leen li nga xam ne moo xewoon te nettali ñu ko ñun ilaa yow mi diin moo xewoon mu jëkk te loolu waaye ñun ci jaahiliya googu ba léegi ci la ñuy papauger ndax dañ fee teg sànni fëleen jàngaleen léegi nag mu ne wa aymullah wat naa ko ci yàlla tabaraka wa taala law anna fatima <clears throat> bu doon ne gis ngeen bu doon ne Fatima ban binta Muhammadin di doomi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mooy miy wax ak moom moom boppam saraxat bu doon ne moom moo fab jël lu dut lu mu moomul euh, euh, jël ko la qata'tu waat naa ne man Seydina Muhammad de la qata'tu waat naa ne maay yadaha loxob sama doom joo jëlee qul a'yadu a'adaha Allahu minha mu wa fii lafz am na ci kaddu boo xam ne ci hadis bi qalat sayyidatu Aisha anha dane kanat imra'a dane ndaw si nag boo xam ne tasta'iru da doon abb almataa bagage yi day abb nit ay mbiram ba pare woo ko mu daldi koy nationalité voilà mooy mu luubal ko daal ne ba pare nag ne la wataj xadu muy muy mu mu bañ ne loolu ma su koo yor quoi déedéet delloo woon na yu mel noonu quoi léegi nag loolu nag nee na fa amara mu daal digal ah annabi yonent bi alayhi salaatu bi qat'i yadiha ñu daal di <clears throat> dagg loxoom lii nag eh, ku mel ni boo delloo saraay léegi na leer mais xam nga sàcc surtout euh, ci sara yi dinañ la wax lan mooy sàcc waaw bu gisoon nañ ko ci euh, siira bi daggoon nañ ko def ko les peines def ko ci archive loo xam ne moom kese la dañ koo dagg ci siira bi boole ko foofu boo fa demee di nga xam lan mooy sàcc bu boobaa di gis ne sàcc est-ce que nga xam ne day day àbb ay mbir ñu àll ko ko après mu tëdd ci ne delloo woon na ko est-ce que kooku dañ koy tudde sàcc bi ñu xam bi sharia di wax déedéet kooku kenn du ko tudde sàcc léegi nag wax bi boobaa mooy ne lan moo tax fii mu ne kon ndaw si nii kaanat tasta'iru da doon àbb almataa bagage nit ñi boy da doon àbb matérielu jàmbur yi wa tajhaduhu boo ko aalee ah moom du la ko delloo boo ñëwee di ko jël mu ne non non non moom delloo woon na la ko ah waaw bañ ba tëdd ci bi ba noonu la koy duubale léegi ñu daal di dagg li nga xam ne mooy loxoom loolu mooy lii nii leneen la lu doon def mais bokkul ak li nga xamante ni nii moo tax ñu dagg loxoom voilà lii comme li nga xam ne noonu ne la ko ñoom al imaam ku mel ni ñoom al imaam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu daal leerale ci sharh sharahu sahih imaamu muslim que ne loolu moom boroom xam-xam yi daanaka ñoom ñëpp d'accord nañu que ne mooy àbb nit mooy lu mel nii àbb ñu àll après yow ñu daal di ciy lool loolu du waral sàcc du du du dagg nga nga dagg loxo la ñuy wax mooy mais sauf que ndaw si moom dafa sàcc parce que xadiis bi ci kaw te xadiis yépp yi koy wax dafa leeral te imaam muslim indi na ci yu bari yoo xamante ne day wane comme niy wax ne allati sha'nal sha'nul maxzumiyyati allati sarqat dafa sàcc voilà te ñoom ñoom ñooy ahlul lughati ahlul arbabul lughati wal balagha ñoom xam nañ ñuy sàcc voilà surtout sahaaba yi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñoom ñooy référence langue arabe xam nañ sàcc mooy lan ci sharia voilà mais daa am leneen lu doon defaale fii mu muy leeral loolu te moom bokk na ci ay jikkoom mooy da doon àbbu mbiru bagage yu nit ñi boo ko aalee après mu ne dee moom loolu oh delloo woon na la ko léegi yeneen traçais sax digal ñu dagg loxoom loolu tekkiwul ne looloo tax mooy lam doon lam sàccoon a tax waaye bokk na ci ay jikkoom lii da ko doon def loolu lay wax kom ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala daal leerale ku dem nag ci saraa yeek yi nga xam ne ñooy wax yooyu dinañ ko gën a leer ibn Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala muy indi beneen buntu kon foofu di mooy xadis bu mujj ci buntu bi di baabu haddi sariqa muy indi beneen buntu boo xam ne mooy ci bañ tàmbalee téere bi ba léegi mooy buntu numéro cinquante huit ci bii waaye bii mooy cinquante huit mooy juróom fukk ak juróom-ñett mu ne baabu haddil xamr baabu buntu haddil xamri li nga xamante ne mooy daan mooy pen bi nga xamante ne moom la ñuy teg ca loosu ki nga xam ne moo naan sàngara voilà mooy haddul xamri daanub sàngara mooy est ci sàngara la ñuy teg daan bi mooy kanaan sàngara voilà <laughs> lool mooy mooy mooy idmar mooy la nga xam ne taqdir bi la voilà kon nag mu ci indi ñaari hadis la ci indi muy hadis bi nga xam ne mooy numéro trois cent cinquante-neuf ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamr fajaladahu bi jaridatin nahwa arba'in qaala radiyallahu anhu wa fa'alahu Abu Bakr falamma kaana Umar radiyallahu anhuma istashara an-naas فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رضي الله عنه kon al-imaam Abdul Ghani mu ne an Anas bii buntu bii mu ngi ciy tàmbalee xadiis bii di mu ne an Anas mu ngi koy jëlee ci Seydina Anas ibni Malik di doomu ko ñuy wax Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam utiya bi rajul dañ ko indil benn waay boo xamante ne nii xat dëgg-dëgg moom de li mu def mooy sharibal xamra dafa naan li nga xam ne moom lañu naan sàngara léegi nag ba ko defee fa jaladahu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dumalu ko waaw dóorlu ko mooy du yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam moo ñëwoon di ko dóor voilà comme li nga xamante ne noonu tamit eh, la al imaam al-Hafiz Ibn Hajar leeral yooyu que ne yonent bi alayhi salaam ci boppam nekkuloon moom moo doon dagg loxo yi voilà surtout Makhzumi ya dee mu nay boo seetloo am na riwaay yoo xam day wane ne sax Sayyidina Bilal radiyallahu anhu la ko wax mais mooy rek comme li ñu naan ki nga xamante ni moo jiite comme li exemple bi ñu joxe woon ne ah le président Sall moo fi def autoroute bi loolu tekkiwul ne moo fa nekkoon di tabax waaye ci ndigalam la kon bu boobaa dañ ko koy mën a moo voilà mooy yonent bi alayhi salaam comme ni woon maa Ma'iz ah bi nga xamante ne ci li ñëw ne dafa njaaloo yonent bi alayhi salaam dafa digle ñu daal di koy eh, rajmu te bu boobaa man nañ ne rajaman dañ koy wax ne rajaman nabiyu yonent bi alayhi salaam daal raj rajmu xaañ na ay xeer mooy digle nañu xaañ ay xeer koo xam ne dafa njaaloo woon ba fekkoon mu nekkoon ku sangewu kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag mu ne. kon nag benn waaye dafa naan alxamra li nga xam ne mooy zangara fa jaladahu mu daal di koy dóor caw ko bi jaridatin du euh, mooy mu digle ñu ko bi jaridatin ci ay cari tàndarma waaw cari garabu tàndarma yi lañ ko doon dóor nahwa mooy à peu près loolu naxwa bi nag du à peu près mooy quarante la arbaina mooy quarante la woon li nga xam ne mooy ju ñeen ñeen fukki ya yar ci caru tàndarma yi moom lañ ko dóor léegi qaal léegi sayyidina anas radiyallahu anhu mu ne wa fa'alahu abu bakr te jëf jii nii mooy naan fatu sàngara bi ñu dóor ko quarante coups kooku loolu it wa fa'alahu def na ko Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne woon xalifaam bu njëkk léegi nag waaye falamma kaana Omar bi nga xam ne nag ci la Seydina Omar daal di nekk mooy la mooy bi mu nee xalifa bi nga xam ne ci xilaafaam moom moom Seydina Omar loolu it la doon def comme ni ko yeneen riwaaya yi leerale mooy 40 la doon dóor waaye comme que dañoo ubbi réewu jullit yu bari comme surtout ay Sham dundu ga neex mu bari ay vignoble ay yu bari faaleetuñ yooyu dañuy naan quoi voilà malgré buñ leen dóoree quarante koo graw Seydina Omar gis ne lii daal dañ koo soofantal am na nag yeneen wax yoo xam ne ci saraay lay gën a leer léegi nag falamma kaana Umar mooy bi nga xam ne ci la xilaafa Seydina Umar radiyallahu anhu ñëwee léegi nag mu doon def kaaraam dem ba ci biir gis nit ñi dañ koo soofal tal istashaara mu daal di diisoo annaas nit ñi mooy ña mooy saxaaba yu mag yi radiyallahu anhum mu dajale leen waxtaan ak ñoom fa qaala léegi nag laaj leen ci seen xalaat daal mooy ñii nit ñi niñ ko soofantale est ce que yaakaar ngeen ne dañuy bàyyi quarante coups yi kese fa qaala Abdurrahman mu ne Seydina Abdurrahman wax mooy kan ibnu Awf doomu Awf radiyallahu radiyallahu anhu mu ne axafal xuduudi man daal mooy li nga xam ne mooy li gën a néew ci daan yi ci pen yi mooy quatre-vingts la mooy li nga xam ne juróom ñett fukk la fa amara bihi Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu daal di digal ne kon aywa nañ leen ko def léegi kon ku fi naanati sàngara mooy samaniin quatre-vingts coups loolu lii riwaay bi loolu boo demee ci saraay ñu gis yeneen yoo xam ne dañ ne sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moo ko wax waaye lool mën nañ ne ñoom ñëpp ko donc kii daf koo wax kii it wax ko mu nekkoon avis ñoom ñëpp mu gis ne daal kon avis ñii mu gis ne ak ni ñu toll mu daal di koy jël doxe ko kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bu mujj ci li nga xam ne mooy buntu bii te mooy xadis bu mujj ci kitaabul xuduud mooy xadis numéro trois cent soixante mu ne muy ñetti téeméer ak juróom benn fukk mu na mu ne an abi burdata haani ibni niyaarin al-balawi radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yujladu fawqa asharati aswaatin illaa fi haddin min huduudillah qaala al-imaamu Abdul Ghani mu naan abi burda mu muy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abu Burda Haani la tuddoon di Ibn Niyaar muy Abu Burda Ibn Niyaar Haani Ibn Niyaar mosoon nañ ko fay gis al-Balawi ko joo woon ca ñoo ñële radiyallahu anhu saxaaba la woon annahu kana moom sami'a dégg na rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu muy wax ne la yujladu deesul dóor ay yar deesul bàcc ay yar deesul dóor ay yar fawqa mooy pen bi nga xam ne daan bi nga xamante ni nii du ñu dóor kenn ay yar hein fawqa ashara loo xam ne dafa ëpp dix waaw kenn du dóor lu ëpp dix yar hmm? wa asharati aswaat voilà ay du ñu caw kenn euh, lu lu lu mag fukki lu ëpp lu ëpp fukki yar aswaatin mooy <laughs> plurielu sawt ay yar illaa lu dul fii haddin lu dul loo xam ne ci pen la ci daan la min la ci daanu yàlla yi voilà loolu rek waaye kon loolu parce que lii day <laughs> daa lu muy junj leneen mooy loo xamante ni mooy mooy matal mbir mi xam nga gis nañu qisaas <laughs> gis nañ qisaas mooy li nga def lu mel noonu ñu fay la lu mel noonu après mu indi al alxudud mooy yi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo ko natt ne ku def lii na ko def lii te loolu bokkul ak li waa def wax naa waa bu njaaloowee te masula sëy kooku dañ koy dóor téeméeri yar ba pare daal di koy exiler un an est que moom est-ce que téeméeri yar yooyu xam nga moom moom pëyam la defe neewuñ euh, bu njaaloo njaaloo lañ ko wala bu ray bu bu kiiwee bu naanee sàngara moom naan leen ko sax mooy du loolu bu <laughs> mooy dañ ne ku def lii ku sàcc waxuñ ne sàcc leen ko comme niñ ko leerale woon dañ ne da ngeen ko dagg loxoom voilà kon loolu mooy ten yi alors que gis nga mbir mi ni mu demee mooy la nga def la nga danga toj bopp jàmbur ñu toj sa bopp du fëq bëtu jàmbur ñu fëq sa bopp bët voilà garay nit ñu ray la mooy li nga def rek li nga fayle li nga leble moom lañ lay fay léegi nag fii muy jur beneen affaire boo xamante ni nii tuwe ci sharaakat yi bu boobaa ñoom dinañ ko leeral muy ta'zir voilà mooy li nga xam ne imaam bi lool l'islam da koo teg voilà lool nag ñu xamul dara dañuy ñëw naan waaye day jël dëkk sàngam rek réew sàngam ñu ne sharia la ñuy doxe voilà ñu naan jigéen badaa sol jiin jiin seere sol lu dangal lu lu dang ah léegi juge bi ñëw amul dara lu ñuy def ñu naan nañ ko dóor fukki yar wala nañ ko dóor cinq yar wala nañ ko kii ñooñ teguñ ko fenn lii du sharia ba damaa la yaa ngi wax lu la leerul yow neel xamoo loolu sharia nga naan lan te moom la euh, yonent ma saa saa di yundu fii ne laa yudi la du dee su dóor fawqa asharatin lu ëpp diis aswaatin ay yar illaa lu dul fii haddin déxal daan yoo xam ne pen yoo xam ne min hududillah ci penu yàlla yi kon loolu day wane ne lan dinañu dóor ci leneen loo xam ne du pen voilà loolu nag mooy ta'zir mooy juge bi la ñuy la la sariante bu gisee ne kii mu ngi fiy yàq yàq goo xam ne man nga yàq yu rëy bu jaree loolu nag ta'zir mooy juge bay xool bu ko neexee mu daal di yedd nit ki bu xamee ne yedd dina doy mu yedd ko waaye bu gisee ne kii il faut ñu tëj ko deux jours da koy tëjlu ngir lan mu nekk nakaalan ñeneen ñi bañ koo bañ a def lu dissuasif